وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة wa itaa'i zakaah wa hajjil bayt wa sawmi ramadan muttafaqun alayhi kon al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahullah di commencer suñu chapitre nga xam ne moom lañ ubbi ci suñu jotaay bii ñu génn ci suñu tome cinquante trois walillahi alhamdu wal minna kanta ci chapitre yi ñu ngi ci chapitre deux cent seize baabu ta'kiidi wujuubi zakaa bunt bi wax feddale kooku war gi nga xam ne moom la war li nga xamante ne mooy di génne tay joxe li nga xam ne mooy zakaatu walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn nag gisoon nañ aaya yi ñu ubbee woon bunt bi di wax baabu ta'kiidi wujuubi zakaa wa bayaani fadlihaa wa maa yata'allaqu bihaa buntu bi wax feddali koog warudu zakaat ba nim jeexe woon aay yim indi woon mu ci mu doon indi mu ne woon wa qaala ta'aala xuz min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkiihim bihaa suuratu tawba aaya 103 tey ñu war a continuer walillaahi alhamdu wal minna dugg nag ci beneen wàll bi muy wàllu hadiis yi ndax garabu di toolu nit ñi sell ñi radiyallaahu anhum wa annaa bihim wa ja'ala al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum ñaari mbir la composé wu alquran ak sunna mooy maa ul gay bi boobu ñu lay wax ndoxum kumpa googee ñenn ñi di fantasme wu naan ndoxum nangam ak nangam du dara xam nga lan la xam nga tawadda bi maa il gay dara mooy mooy alquran ak sunna waaw mooy laabalal sa biir waaw ci ndox moom nga xam ne mooy ndoxum kumpa mooy alquran ak sunna waaw loolu ngay laabale sa biir waaw ba wecc waaw kon loolu ñoom loolu mooy seeni li nga xamante ne seeni seeni mbir mu ne kon muy tàmbale xadis mille deux cent six mu ne waan ibni umara boo xam ne gisoon nañ ko ne waan ibni umara mu ngi jële ci doomi umar ji radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma anna rasulallahi ken ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala tabaxees nees al islaamu l islam ala ci juróom bi njëkk bi njëkk shahaadati an laa ilaha seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg te ñàkk koo jaamu indi ay lor illa ku dul yàlla ñaar wa anna muhammadan rasulullah seede ne jaam ba naan seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla la wa iqaami salaa taxawal julli waaw waxul julli de taxawal comme niñ ko waxoon dañ koy gis wa itaayi zakat ñett taxawal zakat di joxe joxe zakat juróom wa hajjil bayit mooy juróomeel bi mooy lan eh, mooy aj néegub yàlla bi waaw bu ne al bayt rek mooy al ka'batal fa nga xam ne fala kaaba gu tedd gi zaadaha allahu tashrifan wa takriman amin daal di nekk juróom benneel bi wa sawmi ramadan woor weeru koor voilà yi nga xam ne moom lañ nekk taqabbala allahu min al jami' waaye boo gisee lii nen laan juróom yooyu nga ne ma mais siis nga wax na la parce que shahada yi laa wax deux mais la seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku yàlla wa anna muhammadan loolu benn la mooy shahada bi waaw benn <laughs> ñaar wa iqaami salaata xawal julli wa itaa'i zakat yi ñetteel mooy di joxe zakat wa hajjil bayti ñeenteel mooy di aj néegub ba wa sawmi ramadan juróomeel di weer woor weeru koor muttafaqun alayhi mu ne al imam al bukhari al imam muslim rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo hadis bi ci arbaina yi moo doon hadis numéro trois an-nawawiyya rahmatullah alayhi waaye romboon na hadis mille soixante quinze gisoon nañ ko te jotu koo yàgg noonu muy ci chapitre 193 baabul amri bil muhaafazati ala salawaatil maktubaat wan nahyil wa wal wa'iidil shadiid fi tarkihinna moo doon premier hadith non non non premier non non moo doon ñaareel ndax premier moo doon hadith ibn Mas'ud bi radiyallahu ta'ala an ayyul a'maali afdal ah après ci la teg 1075 bii waxoon nañ la foofu ne la hadith boobu war na ñëwaat 1200. six moo nekk nii waaye buñ génnee fii war na ñëwaat mille deux cent mooy war na ñëwaat bii mooy ñaareeloon bu ñëw defe na ko dernière fois lépp nag loo xam ne moom lañ ci waroon a wax vay mooy dang fay dellu waaye buñ amee dara luñ ci luñ ci kii mooy lëkkaaleem ak bunt bi mooy di wax ne feddali kook waruk zakat yonent bay saat saam daal li ñuy jox benn parabole waaw ab tarbiyatu bil amsal di jàngale par misaal yi ngay joxe lool dafa am solo ci njàng ci njàng waaw loolu daa bokk ci méthodologie yu baax yi yi nga xam ne moom lañu yonent bay saat saam sa leeral ñu ko jàngal ñu ko ñu koy gis à travers xadiisam yi ak njàngaleem na ko lool te lool ci alquran la jëkke li gis boroom bi tabaaraka wa taala waaw di joxe ay masalan kalimatan tayyibatin kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fi as waaw mu jox la misaalum kàddu goo gële hmm? eh, eh, gu yiw goo gële muy kàddu laa ilaha illa allah mu jox la ci misaal muy kalimatu tawxiid waaw jox la parabole loo xam ne da la koy jegeñal yow jaam bi waaw kay loolu daa bokk daa am solo ci njàng waaw di illustrer par des exemples par des misaal par des di joxe ay misaal daa am solo yonent bi alay salaatu salaam nag di ñu gam-gam leer néegu néegu l'islam comme ab ab ab kër gu ñuy tabax waaw <laughs> te fii mu ne maçon yépp xam nañ ne daa am yoo xam ne arkaan lañ ci kër arkaan les arkaan arkaan mooy loo xam ne pilier la ci manu cee ñàkk kenn manu wax kër gu taxaw lu dul loolu am <laughs> waaw mu ne buniya tabaxees nees waaw muy fondement yi fondation yi nga xamante ne nii moom la boroom bi daal di tabaxe li nga xam ne mooy këruk l'islam ci la l'islam reposé wu waaw te te arkaan day bokk ci mbir mi mooy ma boo ko ci dindee rek mbir ma dina fekk boo ci dindee benn affaire ba dinañ ne ah lii da problème am na moom bokkul ak li nga xam ne charte la en dehors la waaw kay léegi nag bu ñu leen di euh, leen parabolu ab tabax misaal ab tabax mu ne ci l'islam nag ci juróomi mbir lañ ko teg waaw loo xam ne ñooy soubassement ñoo ko tenir waaw ñooy li nga xamante ne nii ñooy fondement yi nga xam ne ñoo téye kërug l'islam juróom la juróomi poto yoo xam ne bés boo ci fenqee benn mu ngi mel ni fenq ngee waaw Allahu akbar mu tàmbali lim li nga xam ne ñooy ñooy ndayu yëpp muy shahaadatayn ndax loolu mooy imaanu billahi wa bi rasul sallallahu alayhi loolu mooy ndayu lépp waaw loolu mooy li nga xamante ne te dafa transcendant ci bo mboolem arkaanu kër gi da dafa jaar comme sève nourricière bi nga xam ne mooy am ci arbre waaw ndox moom nga xam ne ci biir garab gi moom mooy dugg di di di garab gi te fu nekk nga fekk ko fa te moo koy doxal bu ñëwee ba wow koŋ bañ ba mu deñ jeex garab gi dee loolu mooy sahaada tey mooy li nga xamante ne seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla xaraam nga koy bokkaalee dara jaamu ko nekk ay njariñ kese ñàkk koo jaamu di ay lori neen nga war koo wéetal jëf ji ngay jëf yi mu la wax ginnaaw loolu waaye gëm que ne ginnaaw bi nga gëmee yàlla yàlla doo ko gëmee da ngaa jekk rek euh, noonu de yàlla ci namm-namam la def ne kenn du agsi ci moom lu dul nga jaar ci bunt bi tabaabullahi mooy rasulullah waaw alayhi afdalu salatu wassalam buntu yàlla mooy ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa moom la def dig digle entre jaam yi ak ñi nga xam ne boppam ak jaam yi waaw du barrière bu leen fi dugg du ngeen man sa agsi ci man déedéet yombal la waaw parce que bu borom bi bàyyi woon noonu kenn du ko xam waaw lamma ahabba allahu wala ana araada allahu ah ba borom bi nammee nit ñi xam ko ah xalaqa waaw dafa génn sayyidina muhammad sallallahu alayhi waaw daal di koy amal waaw ci moom la ñuy jaar ngir xam suñu boroom moo tax kuttus na te ñàkk na te ñàkk na bopp ka nga xam ne mooy sàggane am njàngaleem jàpp ne moom mën naa àgg ci yàlla ci doya dal njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw kooku moom <laughs> ak ñooñee laa yulaaquuna ma raamu walal baabaa <laughs> waaw ñoom moom du ñu dajee népp lañu sa lañu lañu lañu lañu lañuy sàkk yàlla tere buntu ba waaw ci tëyu la nekk fii tëyu dañuy tëyu rek waaw dañuy ëlëm di di di kënjëng kënjëngee ko tëñëx tëñëxi waaw waaw te loolu nag képp ku def di nga mbëkk ay ay mur ay poto waaw dugg ci ay kàmb waaw lu nekk dal la te yaa ko teg sa bopp ndax yaa fi bàyyi leer gi waaw nuurullah waaw qad ja'akum min allahi nuur <laughs> dëgg dëgg dikk na tukkee fa yàlla ñëw ci yéen nuur muy rasulullah muy leer gi sallallahu alayhi wa sallam kon shahada yooyu mooy euh, manoo gëm yàlla la yasihhu lil mar'i iman illa an yu'mina bi rasulillah sallallahu alayhi wa nit ki manula wér ci moom ak ngëm yàlla borom bi moo nanguwul kenn di agsi ci moom lu dul nga jaar ci yonent may saa saa moo tax erreur la nit jàpp ne chrétiens yi wala yahuud yi mën nañoo def ci liñ nekk bon ne bon gëm nañ yonent saa salaam noonu mais du ñu tënku ci am njàngaleem ne dañuy def ci liñ nekk waaye bon gëm nañ ne si c'est un prophète voilà gëmal nañ ko lool léegi ñoom ñu aflah wallahi la yuflihuna waaw <laughs> ñoo ñooñu moom loolu te loolu ay mbir la yoo xam ne yu simple la te terre à terre waaw <laughs> wallahi ñooñu mënuñoo mënuñoo gindeeku ndax borom bee bañ kenn di agsi ci moom loolu mu jaare ko fekk sayyidina Muhammad di dundu laa yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun thumma laa yu'minu bima ji'tu bihi illa huwa thumma maata illa wa huwa min ashabin nar aw min ahlin nar aw kama qala rasulullah wal hadith fi sahih imam muslim yeneen saa salaam ne du dégg sama mbir benn ci yahud ci sama xeet ci ci xeet wi ab yahudi ab yahud wala nasaraan ah, ab chrétien ginnaaw bi gëmul li ma indi te gëm boroom xam-xam yi wax nañ la lu leer xamal nañ luy gëm te lool du dañoo toog di ko wax ci alquran ak yàqu alquran sunna lañ ko jële mooy gëm manoo toog rek naan comme na naafiqi da ah aman naa voilà ñun de gëm nañ boroom bi ne nu hatta ña doon dóori naan aslam naa borom bi dane yee euh, aman naa dane déedéet qaalatil a'raabu aman naa qul lan tu'minu walakin qulu aslam naa waaw waaw mu ne kaw kaw yi béduwaay yi ñu ngi jóge ne ñëw naan la gëm nañu neen déedéet neel wommatu gu ngeen waaye moom wala maa yadxulul imaanu fi qulubikum ah ngëm yàlla nag dëgg-dëgg duggagul ci seen seen seen xol ndax xamaguñ yàlla ba koy dugg ñu ngi door ak bëgg ñëw rek daal di woote waaye daraja yoo xamante ne nii am na ñu ko borom bi defal ñu gëm mu ubbi leen seen dënn ñu àgg ci ay maxaama yu sori waaye ñoom borom bi moo xam ba pare wax ne déedéet léegi yow nan nga naan yow wommatu te ñooñ wommatu nañ parce que pare nañ ngir ñëw gëm yonent bay saa salaam wommatu d'accord nañ ci loolu waaye mooy ngëm yàlla gu dëgër amaguñu yow nag nan nga naan ab chrétien la wala juif boo xam ne nee na waaye il reconnaît Seydina Muhammad loolu waxu dëgg du loolu kàcc la sallallahu alayhi wa sallam ba pare nee mais du ko topp mukk waaw waaw <laughs> mukk du ko topp ci dara d'ailleurs lépp lu mu digle mu def lu contraire parce que nee moom fi mu ne woon leneen la ñuy def ba pare nga ne kooku noonu waaye eh, jàpp leen ne gëm na gëm na ko gëmoo al qaw al imaanu qawlun eh, i'tiqaadun bil janaan wa qawlun bil lisaan wa amalun bil jawaarih waaw ngëm yàlla lan la da koy wax fas li nga fas proteste eh, wax li nga xam ne atteste l'acte question de foi waaw waaw da koy wax fas ko sa xol bu njëkk wax ko ba pare say cër di ko wane di ko jëf kon loolu daa am am solo kon nag loolu mooy bu njëkk bi mooy te loolu mooy daw fépp ci yeneen yi iqaamu salaa booy taxawal julli te yow yooyu dugguñu ci biir jamono ña ngi koy def amul njariñ moo yéene ba nga koy def ngir yàlla waaye ala ma allama rasulullah ci kaw wifqa mu dëppook li yonent saa sallam wane moo tax mu ne sallu kama ra'aytumuni usalli moo tax mu ne julli leen comme ni nga xam ne noonu ngeen ma gisee mooy julli waaw ba pare mu ne li nii anni manasikakum te ajja wan ñi ñuy ajee ne damaa wane nii ngir ngeen jële ci man copier leen ci man ni nga xamante ne noon ngeen di aje kon loolu lépp nekk ay mbir yoo xamante ne nii day wane ne lii mooy dëgg mooy lii daw ci mbooleem actes culturels yi yi ngay def mooy lii il faut shahada yi di présent kan ku tax ngay def yàlla waaye ci nan laay xame ne yàlla nii la bëgg ma defe ko noonu ba mooy tax mu kontaan seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag moo tax day daw ci yëpp iqaamu salaa itaa zakaa waxoon nañ la du da ñëw di joxe lu la neex génn dërëm joxe génn ñaar dërëm joxe déedéet joxe goo dara il faut mu nekk wépp fa dëppook yeneen saa salaam jàngale te xamale ko ci am si ba am am saabu zakat yi ak lan lañ ciy joxe ci wàllu xar yi wàllu bëy yi ak bu matee fan laay joxe nangam bu matee fan laay joxe nangam ak nangam ak nangam loolu il faut mu dëppook lool bu dëppoowul ak moom de toute façon dafa goo fi dara wa itaay zakat kon mu indi fii suñu dëkkaale buntu bi mooy fondement yi xam nga fondation mooy ne ci suuf mooy soutenir fond kër gu la gën a baax ay fondation moo lay gën a taxaw waaw moom du ouragan bu ñëw wala ngelaw gu ndaw bu wadd déedéet parce que bu ay bu ay daa im imaad gi imaad gi bu dëgëree mooy li ko tenir loolu moom day yàgg insha allah bi iznillah waaye bu dee ne dara daal di bu fay dëgër ah yi dañoo gas rek dañoo wàqi wàqi wàqi lañ def daal di teg ay briques noonu gasuñu ci biir hein daal di dale daal di dóor kii yi dóor kii yi tax ne ko maçon yi nu gën a xam bala ma fiy wax njaaxum <laughs> noonu ngeen di def daal muy gis ngeen koy def gasut defut dara waaw ñëw rawatina ñëw foo xamante ne nii soit daa bari suuf wala kekk la mu jël briques yi wàqi daa wàqi loo xamante ne nii yow sa premier articulation baaraam boo tàllalee sabbaaxa bi bi ngay armale ngay bi gis nga fi ngay bu taxaw noonu mooy euh, yaa ñu doon jàng jàng bi ba euh, barajim barajim yi articulation fi loxo bi <coughs> uqadul asabi' fi muy lemoo première boobu lu ndaw loolu sax banaana gi mooy banaana ah ayahsabul insanu an lan 'idama bala qadirina ala an nusawwiya banaana suñ naan empreinte digital yi baaraamam boobee ci kaw waaw loolu lu toll noonu sax moom li mu li mu wàqi toll noonu léegi mu commencé di teg brique yi <laughs> kër googu de wóor na yow yow yow benn waay euh, bu bu xawee wéeru wéeru bu baax sax miir bi day daanoo moom <laughs> ndax dëgërul léegi nag li dëgëral euh, ci fondation yi nga xam ne ci la kërug l'islam te kërug l'islam dafa dëgër waaw asl ah, asluha sabitun waaw moom moom moom ak jattam dafa sax te ki ko saxal mooy borom bi dafa dëgër waaw wa far'uha fi sama waaw te cosaan yooyu nag yonent bari saa saam nañu ita zaka ci la d'ailleurs mooy troisième position waaw mooy troisième élément mooy troisième arkan bi gën mag yi nga xamante ne mooy li téye kërug l'islam wa hajjil bayt mu indi aj li nga xam ne mooy néegam bi tabaraka wa taala wa sawmi ramadan kon loolu mooy lëkkaale bi wallahu taala alam léegi nag ñu war a jàll kon ci xadiis bi nga xam ne moom moo ci tegu ah insha Allah